an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyâdous-Sâlihîne min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalus salaati wassalaam fil baabi saamini wa sab'iin ba'dal mi'a baabu istihbaabi ibtidaa'il qaadimi bil masjidil lazii fii jiwaarihi wa salaatihi fiihi rak'atayn kon al imaam al xaafiz di ñëwoon ñun an-Nawawi rahimahullah ginnaaw biñ gisee te jeexal chapitre bi ñu génn muy chapitre cent soixante-dix-sept baabu ma yaqulu ida rajaa wa ida ra'a baldata nit ki bu tukkee waxoon nañ la ci ñibbi bi di ñibbi ba borom bi xéewal ko mu dem defi eh, tukkeem ba muy def bay dellu bay seen dëkkam nan lay wax te xadis bañ mujj woon a gis moo doon xadis neuf cent quatre-vingt-sept te moom dong la fa andi woon bon junjoon na xadis ibn Umar radiyallahu anhuma bi nga xam ne romboon na xadis neuf cent soixante dix waaye bi ñu mujj woon a gis moo doon xadis sayna Anas ibn Malik mu ne woon wa an Anas radiyallahu anhu annahu aqbalna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hatta idha kunna bi dhahri al-madinati qala aibun taibun abidun li rabbina hamidun bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna kon nag ginnaaw lool ñu waxoon te moom lañ tëjewoon ginnaaw bi aji tukki ji boroom bi defal ko xéewal mu dellu si ci tukkeem bi nga xam ne moom la entreprendre ci la joge bu séenee dëkkam moo xam avion la war moo xam oto la war moo xam sareetu mbaam wala ab dosowo walla euh, giléem wala fas wala ay tànkam bu séenee dëkkam rek commencé wax ayibuun ta'ibuuna abidun li rabbina saajidun waaye hadiisu mawlaana ibn Umar bayit loolu it ci la laa ilaha illa allah wax kabbara allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli shay'in qadiir aayibuun taa'ibuun aabiduun saajiduun li rabbina hamidun sadaqa allahu wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama bu ko neexee mu wax lii wala mu yem ci riwaayu Seydina Anas biñ gisoon bi weesu te tudd ko sànq aayibun taa'ibun abidun li rabbina hamidun sant boog nga def ba pare léegi nag boo duggee nag ci dëkk bi nag ana lan ngay njëkk a def est ce que da ngay wala nooy def loolu nag la buntu bii daal imaam teg ngir daal di ñuy eh, eh, eh, leeral li nga xamante ne nii mooy buntu bi mooy loolu léegi mu ne mu ne kon baabu buntu istihbaabi baabu buntu istih istihbaabi baabu buntu istihbaabi buntu bi istihbaabi sopp sopp li nga xamante ne nii mooy ibtidaa i tàmbale al qaadimi ki dëgmal jóge ci tukki bil masjidi ci jàkk ji alladi bi nga xam ne fii jiwaar jiwaarihi moo nekk ci wetam moo nekk côté këram wa salaatihi fii ak julli gum fay julli ni ñaari rakka kon buntu bii dañu samp di tontu suñu laaj bi mooy waa boo dugg boo gisee loolu ba wax ñaan bii nga xam ne ñu ko jële ci alayhi salaatu wassalaam waa beneen sunna bana def mooy nga jaar ca jàkk ji gën a jege fa nga dëkk waaw nga daal di fay julli ñaari rakka sante ko borom bi tabaaraka wa taala baytullah néegub yàlla bi ginnaaw bam la defalee xéewal laata ngay njëkke sab néeg <laughs> waaw sant yàlla ah màggal yàlla bàkk sa borom tabaaraka wa taala jaamu yàlla ji gën a màgg muy julli toroxlu ci kanamam sant ko hmm. nga xam ne loolu du dara dul appliquer wax ji nga doon wax bi ngay dugg ci ayibuuna ta'ibuuna aabiduuna moom dong la ñuy waaw moo tax ci yu ibnu Umar yi eh, mu am saajiduuna waaw <laughs> mu am saajiduuna ma ne la saway hmm? du fàttali nañ ko léegi ayibuuna ta'ibuuna aabiduuna saajiduuna li rabbina xaamidoon moom dong la ñuy sujjóotal nga leen sujjóotal ko ñaari jàkk rakka ci jàkk ji la gën a jege ñàkk ñaari rakk loolu la al imam tudde buntu bi léegi nag fii mu fi indi léegi dina ñëw ci biir ci masala fay keroog bin manaan a ah, man xam naa li ngay wax mais ba bañ ñëw ci buntu boobee waaw bàyyi bañu àgg ci bunt boobee bunt boobu nag mu ngi nii kon al imam benn xadiis kese la fi indi te indiwu fi aaya ci kanam mu ne muy xadis neuf cent quatre-vingt-huit wane an Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana idha qadima min safarin kaana idha qadima min safarin bada'a bil masjid faraka'a fiihi rak'atayn muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz mu di benn hadis bi kott képp fii mu ne an Ka'b mu ngi jële ci saxaaba buñ naan Ka'b ibn Malik di doomu ku ñuy wax Malik radiyallahu anhu yal na borom bi kontaan ci moom anna rasulallah gëne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam kaana nekkoon na idaa qadima bu musoona dëgmal min safarin ci ab tukki tukki bay ñibbi ci Medina bada aday tàmbalee bu agsee bil masjid ca jàkkaam ja te lay njëkk bu fa demee lu mu fay def faraka fiihi mu daal fay rakka rak'atayn ni ñaari rakka tekkiwul da ngay ñëw rukoo ñaari rukoo dem toog déedéet mooy julli voilà dañoo tudde julli ji lenn loo xam ne farata la ci julli ji waaw rakka rak'atayn ni xam nga moo taamoo mooy dafa rukoo ñaari rukoo mais da ngaa foog ne day ñëw rek taxaw rukoo siggi rukoo ak siggi dem toog déedéet mooy julli ñaari rakka mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz al muslim abul husayn ñoom ñaar ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk mooy est-ce que ñoom ñaar dong noo ko solo ñu ne la seen sëriñ al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi solo nag cafit bi ci terme yi sinon sinon sinon gis nga xadis bii nii fay gis nga lii nii dogub xadis la mooy xadis bi bu ka seyna Kaab bi dog la ci xadis biñ gisoon ci baabu tawba chapitre numéro deux loolu yàgg na de ma ne la waaw waxati ko yàgg na hadis numéro vingt et min bani gis nga hadis ci biir xadis bu gudd wala xadis bu gudd la woon xadis bu gudd la woon xadis bu gudd la woon ci biir xadis boobu kaay ma fàttale ko nga jëlaat sa téere ma walla ndax xadis bu gudd la woon mooy bi Seydina Ka'b ibn Malik ak mbokkam ya nga xam ne demuñu woon ca xare ba ak la nga xam ne moo leen ca daloon bi mu nee bi nga xamante ne la yonent bi alayhi salaatu wa salaam dëjmal jóge Tabuk fekk ñoom demuñu woon mu ne wa asbaha rasulullah ci biir xadis bu gudd bopp wa asbaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaadima wa kaana idaa qadima min safarin bada'a bil masjidi fa raka'a fiihi rak'atayn summa jalasa linnaas gis nga partie boobu moo nekk nii summa jalasa linnaas bi àggu fa mooy wa kaana ida qadima min safarin bada'a bil masjidi fa raka'a fiihi rak'atayn du liiwam kaana anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana ida qadima min safarin bada'a bil masjidi fa raka'a fiihi rak'atayn même bi la c'est que ñoom imaamul Buxaari imaam Muslim dañ koo soloo ci ñu gudde ba pare daggaa dagg daggee ko ci yeneeni bërëb yoo xamante ne don yi nag al imaam an-Nawawi indi ne muttafaqun alayhi mais mooy hadis boobu képp waaw xadiis boobu mooy bii sokka bële ci guddaayam ca biir nettali boobu loola le la foofu la jóge waaw wa asbaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaadima cey ma nee foofu sama addina yëpp ndax dégg naa ne yeneen saa tabu bi ñibbi si taman maa ngi woon fii dar retéew ma maa ngi naan naa dem topp ci ba daal mbir mi ba ni may dégg na yonent bay saa saa ma ngi ñëw moom laa wa asbaha mu mujj nag xëy rasulullah saa sam qaadiman dégmal wa kaana nekkoon na ila qadima mosoon dégmal min safarin ci tukki bada aday tàmbale lil masjidi faraka fi rak'atayn hmm? summa jalasa ginnaaw gi mu toog linnaasi falamma fa'ala dhalika ja'ahu al mukhallafuuna ya'taziruna ilayhi wa yahlifuuna lahu wa kaanu bidan wa thamaniina rajulan fa qabila minhum alaaniyatahum wa baayaahum wastaghfara lahum wa wakala saraa'irahum ila allahi taala hatta ji'tu falamma sallamtu tabassama tabassuma al-mughdab thumma qaala ta'aal fa ji'tu amshi hatta jalastu bayna yaday fa qaala li maa xallafak alam takun qad ibta'ta dhahrak voilà hadith boobu mooy partie boobu lañ ci dagg fii rek <laughs> voilà <laughs> ah fay nga ne waaw ah xam nga bañ koy gis foofu neewuñ la woon xadiis boobu di ñu ñëwaat fii te imaam ci boppam sax moom ni mu doon def bu indiwoon benn xadiis dem indiwaat ko danaan romboon na bi tuulihi bii waxul bi tuulihi waaw waxul bi tuulihi ndax mooy xadiis boobu ah, mooy xadiis boobu ci lii fa la jóge waaw xadiis boobu lii nii fa la jóge te pourtant tuddaatu ko tuddul sax deful sax allusion que ne dina ñëwaat fa waxoon nañ la xadis boobu waroon nañu wax xadis mille cinq cent trente dina ñëwaat biñ koy gis chapitre deux xadis vingt et mais waxuñu la woon ne dina ñëw xadis neuf cent quatre-vingt-huit parce que loolu xadis bi c'est dans son intégralité alors que fii yenn lu gàtt lañ ci daggata al imamaani muy al imaamul Buxaari imam Muslim ginnaaw bañ ko ëndee mu mu mu dans leur intégralité ñoom dañ koo jël ber ko feneen bu nekk ba pare ñu indi ci terme yi kese moo tax kon loolu ci kaw na nga ne <laughs> ah <laughs> kon du ñu ko gisaat xanaa danga naan lépp luñ ci waroon a waaw <laughs> non dañ naan la non duñ def noonu parce que imaam wax nga dégg nañu def noonu de ne lépp luñ ci mënoon a wax maturaat la yow bay gisoon nañ ko da ngay dellu foofee mais bon nañ def nii kon moom bu dee terme yii nii lii nii te pourtant lii mooy xadis bi booba rek mooy xadis booba rek waaw mais bon nañ jël léegi wax nañ la ñu ko solo euh, euh, te te à xadis boobu ci guddaa ñi ko solo woon ëpp nañ yi voilà mooy bon <laughs> bu dee terme yi nii eh, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kaana idaa qadima min safarin duhaa loolu Buxaari al bu xaari solo na ko daxala al masjida fa salla rak'atayni qabla an yajlisa voilà kon loolu lu am am solo la al imaamu al imaam kii mi nga xamante ne al Bukhari ci terme boobu kitaabul jihaad li ko di wa siyar baabu salaati idaa qadima min safar mu ne haddasanaa Abu Aasim mu ne nekkale nañ suñu sëriñ da Abu Aasim da Dahhaak mooy gën ñu ko gis de ibn Makhlad mooy Dahhaak yu bari ad-Dahhaak ibn Makhlad ibn ad-Dahhaak ibn Muslim ibn ad-Dahhaak ash-Shaybaani Abu Aasim an-Nabiil al-Basri rahimahullahu ta'aala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 Euh, ibn abdillah no abdurrahman ibn abdillah ibn ka'b malik al-ansari as-salami abul khattab ah, an abihi mu jëla ko ci baay mu abdallah ibn ka'b ah, fàttala ko nga sànq lay wax ne la chapitre vingt et un bañ koy gis ah, bañ koy gis lan la wax sànq wa an abdillah ibn ka'b ibn malik wa kana qa'ida ka'b mooy mu Abdallah moo du ko jëloo Abdallah ibn Ka'b mooy même xadiis boobu nee naa la moo nekk nii boobu ci dafa gudd rek <laughs> ñu ñu di ñu dagg ci ay ismir mooy Abdallah ibn Ka'b ibn Malik ibn Abi Ka'b ah, ibn al-Qayn ibn Ka'b ibn Sawad ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima ibn al-Khazraj al-Ansari as-Salami ah, al-Madani Abu Fadala rahimahullahu ta'ala an Ka'b moo ko jëlee ci baayam di Ka'b radiyallahu anhu di Ka'b ibn Malik ibn Abi Ka'b Amr ibn al-Qayn ibn Ka'b ibn Sawar ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salim al-Ansari as-Salami Abu Abdillah ibn Abu Abdurrahman ash-sha'ir euh, euh, euh, nga xam ne poète bu mag la woon radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya al-Aqabi fekkoon na Aqaba Aqaba yi fekke woon na Aqaba moom anna an-nabiyya di yoneen saa sam di dajeek al-ansar al-karam al-ansar fil aqabati rabbi asbil alayhim wa bilal karami amin mu ne kon anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam kaana nekkoon na ida qadima min safarin duhan voilà bu ma soona jële ci tukki duhan nekk loo xam ne ci eh, nu mu tudd yor yoor la daxalal masjida bu ma soona dëgmal waxoon nañ la yoneen sallallahu alayhi wasallam ghudwa aw ashiya la doon ñëw comme li liñ gisoon hadis boobu ne moom ci la doon dëgmal doonul la kaana yonent bi alayhi salaatu salaam nekkoon na laa yatruku ahlu laylan wa kaana ya'tiihim ghadwatan aw 'ashiyyan li a Anas wax hadis 986 yonent saa salaam doo dul dikk waaye ñoñam guddi de waaw bu ñu doon ñëw daal mooy ghadwa ghadwa mooy ci bëccëg gi daal la journée wala diggante timis ak gée moo tax fii moo ne kaana idaa qadima masoon a dégg ma alhamdulillah min safarin tukki duhan li nga xamante ne mooy yoor yoor daxalal masjida da doon dugg jàkka ji mooy allil ahdi mooy jàkkaam ji masjidu nabi sallallahu alayhi wa sallam fa salla rak'atayn mu julli fa ñaari rakka qabla an yajlisa laata muy toog kon nii la ko al imaam abu euh, abu abdillah al buxaari di kaanta al imaamu muslim rahmatullahi alayhi kitaabul masaajidi wa mawaadi'is salaa baabu istihbaabi rak'atayni fil masjidi liman qadima min safar aw quduumi mu ne haddasanaa muhammad ibnul musanna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 ash-Shaybani Abu Asim an-Nabil al-Basri rahimahullahu ta'ala léegi nag mu ne xaa taxawal imaam Muslim mën di la beneen càllal mu ne wa haddathani Mahmoud ibn Ghaylan mu ne bii nag nettali na ko man dong Mahmoud sama sëriñ di Mahmoud ibn Ghaylan di Mahmoud ibn Ghaylan al-Adawi Abu Ahmad al-Marwazi al Baghdaadiyu rahmatullah alayhi qaala mu ne haddasanaa Abdurrazaaq mu ne ki ñu nettali mooy Abdurrazaaq di Abdurrazaaq ibn Hammaam ibn Naafi' al-Himyari mawlaahum al-Yamaani Abu Bakr as-San'aaniyu al-Yamaani rahimahullahu ta'aala qaala mu ne ñoom ñëpp nag muy kan ad-Dahhaak mu nekk Abdurrazaaq ñoom ñaar ñëpp wax nañ jamii'an ñoom ñëpp ñu ne axbaranaa Ibn Jurayj ñu ngi qaala mu ne moom ibnu Jurayj axbarani xabaarana man dong ibnu Shihaab gis nañu sànq anna Abdurrahmaan ibnu Abdillah ibnu Ka'b gis nañu sànq axbarahu an abiihi gis nañu sànq an Abdillah ibnu Ka'b wa an ammihi Ubaydillah bii la cee yokku ne mu jël ko ci beneen frère baayam non seulement jël na ko ci baayam Abdallah mais frère baam bi tuddoon Ubaydillah ibn Ka'b ñoom ñaar yëpp Abdallah ak Ubaydillah di doomi Ka'b an Ka'b ibn Malik ñu jël ko ci seen baay ñoom ñaar di Ka'b ibn Malik mi ngi sang radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana la yaqdamu min safarin illa naharan fi duha fa ida qadima bada'a bil masjid fa salla fihi rak'atayn thumma jalasa fihi mu ne yenente bi alay saatu salaam de nekkoon na koo xam ne kaana laa yaqdamu min safarin illa nahara doonul woon dëgmal jóge ci ab tukki lu dul guddi lu dul lu dul bëccëg lool mooy li ëpp waaw moo tax Seydina Anas ne woon fële bi ñu fàttali léegi kaana yatiim ghadwatan ghudwatan aw ashiya li ëppoon loolu la moo doon aadaam boo gisee mu ñëw après timis rek entre timis ak gée mooy am na lu tax waaw te da ko doon yëgle malgré tout kon mu ne moom yonent bi alayhi salaam loolu la doon def nekkoon na koo xam ne doonul woon dëgmal mukk jóge ci tukki loolul bëccëg fi duha ci euh, nekk ci journée bi ci yoor yoor fa ida qadima bu digmale bada da doon tàmbale bil masjidi fa salla fihi rak'atayn julli fa ñaari rakka summa ginnaaw gi nag mu toog waaye xam nga riwaay yi wute na dig ma ne eh, yow non attends parce que à vrai dire lii nga fi wax nii wute na ak affaire yi ah euh, Euh, bon c'est man man d'accord naa ne c'est la même mais mooy terme yi imaamul euh, al indi euh, kii nu mu tudd al nu mu tudd mooy Serigne bi <laughs> mooy mooy mooy Serigne An-Nawawi mais wuute na ak lii yow li mu gën a mooy hadith bu gudd bi nga wax dans son intégralité. boobu ñoom ñoo ko niroole waaw mais bii nii hein mais dese na dese na niroog mooma ah, mooy mooy moo dinañ jëli gis mooy doxaabeeg yooyu ñu ne la loolu moom moom laa la doon wax moo tax ma ne la xadis bi à vrai dire mooy xadis boobu kese waaw te xadis boobu imaam muslim ci kitaabu ba la ko baa noonu baabu xadisi tawbati Ka'b ibn Malik wa saahibayhi voilà foofu loolu mooy mooy terme exact yi mu indi fii waaw te wax naa la ko sànq xoolal ni mu ko waxoon ñu <laughs> ñu rappelé la ko <laughs> xoolal hadith numéro vingt et fi nga xam ne dane wa asbaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa kana idha qadima min safarin bada bil masjid fa raka'a fihi rak'atayn yeex <laughs> waaw xadiisu uh, uh, bi mu andi kii fi mu andi kii kaana idaa qadima anna rasuulullaah sallallaahu alayhi wa masjid fa raka'a fiihi rak'atayni voilà boobu mooy bii mais terme yi exact exact mooy bi mu gën a guddee ci buntu bi la wax léegi imaamu muslim andi ko foofu foofee la te imaamul buxaari rahimahullah andi ko fu bare bare bari ay manaaqibul ansaar Ah, sifatu nabi wufuudul ansaar baabu wufuudul ansaar waxoon naa la du ñoom kese ko solo ah du ñu ñu tudd fii parce que bu dee bu côté bu gàtt bi dañ ne la imaam Ahmad moo leen ci fekk feeg yooyu moom moo leen ci jiitu woon seen sëriñ mais à vrai dire bi euh, ci cosaanam waa waa euh, imaam Ibn Maaja imaam Ibn Maaja ak al imaam at-Tirmidhi ñoom ñoo ko solowul mais imaam an-Nasaa'i imaam Abu Daawud imaam at-Tirmidhi solo na imaamu Tirmidhi mooy ñoom ñëpp ko solo bam des imaam Ibn Maaja moom kese ko indiwul sinon imaam Ahmad ñaari taalibe imaamul Bukhari imaam Muslim imaam Abu Dawud imaam Tirmidhi ak an ñoom ñëpp solo hadith bi son intégral mooy ci noonu sauf ko côté bii te loolu ñoom ñëpp ñoom indi nañ ko waaw kaana an-nabi sallallahu alayhi wasallam min safarin bada'a bil masjid fa raka'a fihi rak'atayn thumma jalasa imaam Abu Dawud noonu la ko indi kitaabul jihaad moom bi mu indee xadiis bi bon gin na koo guddal mais loolu noonu indi na ko foofu waaw mu ne sameetu baay ji mooy Abdallah ibn Ka'b mu ne sameetu Ka'b ibn Malik qaal kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha qadima min safarin bada bil masjid fa raka'a fihi rak'atayn thumma jalasa lin-naas waaw kon nag mu ngi noonu eh, eh, eh, loolu lu am am solo imaam Abu Daawuda noonu par exemple moom la ko la ko la ko tàmbalee noonu la tàmbalee mi indi xadiis bi kon nga gis ne hadis bi mooy loolu kon ñi ñëpp ko solo à vrai dire mais imam moo ko dagg ci dagg bi après ne <laughs> muttafaqun na te deful ji allusion que ni moom ñëwoon na ci guddaay te wër na ñëwaat kon ci gàttal hadis bi mu ngi noonu léegi nag ginnaaw loolu mu des njàngat yi nga xamante ne moo am ci bunt bi ak lëkkaaleem surtout euh, ginnaaw njàngatu taxrij bi lëkkaaleem ak suñu bunt bi ñu nekk baabu buntu istihbaab bi sopp ibtidaa'il qaadimi ki dëgmal daal di tàmbalee bil masjid ci jàkka ji allazi bi nekk fii jiwaar yi bi nekk fi wetam wa salaati fiihi rak'atayn mu julli fa ñaari rakk dañ naan lëkkaaleem leer na mooy yonent bay saa saam kaana sëy naa kaabu da kaana nekkoon na loolu nga xam ne yadullu day tegtale ala dawam kene da cee saxoon wal istimrar sax si daal di ciy continuer loolu kon day wane ne ah lii de moo doon aadam te ni ko Seydina Ka'b ibn Malik waxe noonu Seydina Jaabir bi ko imaam al-Bukhari indee bismillahir rahmanir baabu salaati idaa qadima min safar moom doon <laughs> kii kitaabul jihaad wa siyar bismillahir rahmanir rahim ah <laughs> baabu buntu as-salaat idaa qadima min safar imaamul Bukhari yu indee lool dafa indi benn xadis la ci teg ñaari xadis kese la fa indi xadis Seydina Jaabir la njëkk door cee teg xadis Seydina Ka'b Malik bi. mu ngi naan haddasanaa Sulaymaan ibn Harb mooy ibn Bakiil al-Waashi'i ah, al-Basri al-Qaadi rahimahullah mu jëlee ko ci Shu'ba amiirul mu'miniin Muhaarib ibn Disaar mi ngi gisoon keroog ah ibn Kurduus ah al-Kuufi al-Qaadi as-Saduusi moom mu ne qaala rahimahullah sami'tu Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu maa yaquul kuntu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fii safar falammaa qadimnaa al-madiinata qaala lii udxulil masjida fa salli rak'atayn waaw mu ne yeneen tibay saa saam dañoo nekkoon ma jaabir ne dañu nekkoon ci tukki biñ duggee dëgmal Medina mu ne ma duggal ci jàkk ji nga julli ñaari rakk voilà loolu après nag mu door cee teg hadith sayna Ka'b ibn Malik bii ne anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana idha qadima min safari duha min safarin duha dakhala al-masjid fa salla rak'atayn qabla an yajlis waaw yeneen saa saam nekkoon na bu ma soona dëgmal ci tukki yoor yoor da doon dugg ci jàkk ji ni mu moom noonu la ko doon defe loolu kon di wane ne loolu mooy liñ sopp ci aji tukki waaw bu doon yoneen saa saam da ko doon def kese ñu ne bon aw est ko que du jagleem mais mu diggal ko Seydina Jaabir yàlla am ne ko duggal ci jàkka ji nga julli ñaari rak ba pare doon ko def loolu kon doy na ci sopp ki nga xam ne mooy aji tukki saa bu tukki nga xam ne da cee saxoon moo tax mu ne kaana nekkoon na bu tukkee bay ñibbisi fu muy njëkk ñëw day ñëw ci jàkka ji ba julli fa ñaari dool loo njukkal sant borom bi tabaraka wa taala mi nga xamante ne moo koy may xéewal mu dem waaye mayaat ko xéewal mu agsi léegi nag loolu kon mooy dëkkaale bi kon loolu mooy li nga xam ne mooy li ràññeeku ci jullit bu nekk boo tukkee boo ñu ñibbisee ginnaaw ba nga defee yu sunna yi wax yi ngay wax boo gisee dëkk bi yëpp boo agsee nag nga njëkkee ci jàkk ja vayi fàttaleku naa li nga doon wax nga ne ah, waaye man ñu jóge Italie di moodu moodu wala France di dem ñoo joor <laughs> lii lépp dégg naa ko <laughs> waa léegi bu ma ñëwee saa wali nu ma di def <laughs> ah oto bi ma yor wala wala wala wala taxi bi di yeb saa bagage wala saa waa nga xam ne moo ma jëlee aéroport jas bu ñu rombee ci jàkka ji dama naan ko taxawal nga nekk ko boo manee lool kay lool ngay def waaw lu nekk nag euh, rakka yoo xam ne da nga fay nekk di tari baqara bien sûr loolu mooy li nga xam ne mooy li gën loolu dëppoo sunna <laughs> waaw waaw parce boo nee xaaral ma dem teggi bagage yi boo demee dugg nga sa kër tudd ja jaaroo fañ la doon waxta dañ laa waxoon ne mbir mi bokk na ci xikma yi nga njëkki néegub yàlla bi waaw màggal néegub yàlla bi yàlla bara ngay dugg sa kër di ko màggal <laughs> màggal sa néeg ak say kii te boo mayul boo fa duggee eh, kii giñ la mujj eh, namm gi la namoon boo mayul dootoo tala génnaat day def sunna soos te boo ko defee it mooy boo ko defee sunna si bu loolu ah sunna si mooy da ngay ba pare da jaar ci jàkka ji dooru dugg li nga xamante ne nii mooy sunna waaw waaw <laughs> lu mu néew néew ñetti ci ci ci ci ci kii waaw ci jàkka joojee gile gën a jege waaw waaw tàmbalee sa des ci dëkk bi li nga xamante ne nii mooy jullee ci jàkkaay borom bi tabaraka wa taala dolle ko njëkk kon nag <laughs> euh, waaye sauf que ni ñu ko soppe booy ñibbisi booy demit sopp nañ lu mel noonu walee fa nga jëm da agsi ab jàkka ne fa loolu it nekk na loo xamante ne lu baax la waaw loolu tamit lu am am solo la waaye kon lii mooy sunna waa man ba léegi de ah ñun suñu jamono ji nga xam ne gaa yi dangay bëgg ñëw ci dëkk bi ne bon damay comme que damaa kii damaa bëgg a toog ay jour kenn du yëg ni ñëw naa ma ne la yooyu yëpp nag du sunna <laughs> waaw yow sa confort bopp ngay seet <laughs> ay yiwee kenn ni ñëw naa ak yooyu yëpp waaw mais à condition mu nekk jàkk ju ubbi tamit <laughs> <laughs> xam nga loolu tamit beneen affaire la jàkkaay yonent bay sa saam doonuñ ko woon tëje noonu waa ah. da ngay ñëw doo am foo dugg naan waaye ana affaire yi a caabi yi ku yor caabi yi non ñu ñun suñu jàkka yi nga xam ne dafa am heure yuñ koy fermer eh, nga xam ne ki nga xam ne mooy toppatoo jàkka ji dañuy bind sax mais ça bu buñ jullee ba pare quinze minutes après eh, on va fermer la les portes de la mosquée et les portes de la mosquée s'ouvrent quinze minutes wala dañ koy ubbi vingt minutes wala dix minutes avant la prière waaye day tëj quinze minutes après la prière xam nga am na ñoo xam noonu la ñuy def nga ne mama léegi loolu nu may def ma ne la bu boobaa amoo solo bu boobaa yow yéeneel ni bu ma ko amoon de te mu dëggu ci yow ah bés bu dee nag nag dañ tëjatuñu jàkka yi laalu boo ko deful yàlla de toute façon xam na ndax est ce que dëggu woon doole lépp waaw est dëggu nga ci li ngay xool lépp waaw mooy bu dee bëgg nga koo def waaye ñëw yow jàkka bi la dëkk. saa boo ñëwee jàkka yi dañ koy tëj foofu yëpp dañ koy tëj ah bu boobaa nag nga fas yéene ne ah bu manoon a nekk de doon naa ko def waaye manuma ko ah bu ma demee nag kon ma dem dugg sama kër bu ma demee bu ma mënee julli ñaari rakka tamit bu dee yoor yoor la def ko sante ko boroom bi mu nekkaale rakkaatay duha loolu yëpp fii ci xayr insha allah kon mbir maa ngi noonu mooy sunna la soo xam ne daanaka daa jiyee en tout cas ci suñu gox yi waaw <laughs> jaar ci jàkka yi gaa yi même heure yi nga xam ne julli dafa jot sax waxuma la julli eh, farata julli farata sax te fekk ñoom ñu war a mën a jul parce que waa ji mën na ñëw ci jàkka ji mën na ñëw ci dëkk yi fekk julli na moom ngeen ah, di julli tàkkusaan moom julli ba muy julli tisbaar comme que ci tukki la noonu la boole woon ak tàkkusaan waaw te loolu it mooy mu nekk jamono joo xam ne gis nga fii duhaa la lay wax yoor yooyu na nekk tamit jamono joo xam ne dañ cee permettre naafila waaw ah du ñàkk Shafi'i yi nag rahmatullah ala ne la eh, julli yi nga xam ne daatu sabab lañ daa am lu ko waral yooyu garaawul bokkul ci yi nga xamante ne dañ koo tere comme du xulul masjid yi boo duggee jàkka yoneen saa salaam digle na nga julli ñaari ràkka bala ngaa toog loolu ci kiiwu eh, zaatu sabab yi la bokk bi itam du ñàkk ñu ne la bu dee ne da tukki ñëw fekk jàkka ji même bu dee jamono la ñuy tere julli zaatu sabab la loolu du tee du ñàkk ñoom ñu wax la lool en tout cas ci seen usul ak seen façon gisin ni ñuy teqale entre ci naafila yi jamono yiñ cere la yi nga xam ne moom man nga koo def ndax zaatu sabab la daa am lu ko waral sinon daal li nga xam ne mooy li gën a sàmmu amaana mooy boo ñëwee jamono joo xam ne comme ma ñëw entre tàkkusaan ma ñëw après bi ñu julee tàkkusaan ba pare bu ma ñëw dem ci jàkk ji di fa julli parce que bu boobaa jamono la joo xam ne ne saa saa la doon tere ku ci naafila kon nag bul dem yow di ci naafila waaw bul dem di ci naafila bu boobaa ah nga fas yéene rek waaw yéene bi doy na après nga daal di dem ne woon bu doon beneen waxtu la de bu ñu mën a julli te fekk jàkk diw bi insha allahu taala de kon konoon te kon dinaa ko def te mu dëggu ci yow boroom bi de façon xam naa anta min as-sadiqin am laa dina xam ndax bokk ma ñu dëggoo la jët kon lii mooy li nga xamante ne ginnaaw tukkikat bi bu sa bu gisee ay këram sant yàlla bàkk ko bu duggee nag jàkka ja na jëkke néegub yàlla waaw loolu lépp di ko delloo ko ni ah suuf sii ñu fi nekk illaa li ya'budun la ñu fen déeri ngir ñu jaamu ko ngir yéen nit ak ngeen jaamu ko nga dem fa sant yàlla bu ko defee yeneen saa sana summa jalasa ginnaaw da doon toog ngir nit ñi nit ñi nag di ñëw waaw nit ñi di ñëw di ko nuyu si di ñàng di kii ah ci tukkeem bii mu dem ñii di ko ndokkeel ñii di ñëw waaw loolu bu dee rawatina bu dee kilifa nga waaw rawatina nga mel noonu léegi lan xalaat ñu ne la diw xalifa la wala kilifa la mais buy dem day nëbbatu alors que yonent ba saa saam buy ñëw it day nëbbatu te yonent saa saam doon ñëw jaar ci jàkk ji julli ñaari rakka toog ñu ñëpp dégg na saa saam ñëw na ñu ñëw di ko fekk ci jàkk ji waaw léegi xam nga ne ayna ayna ayna ayna ayna sara mina waaw ay na bënit bënit bi nan la nuró la nga xam ne mooy eh, biddiw ya nekk ca kaw waaw kon nag nañuy roy sunna te bàyyi ay nettali yoo xam ne yu ñuy nettali ndax wér na sax loolu lu ñuy seetaat la waaye même bu wéroon dañ koy bàyyi ña ko doon ña koy def ñañ ne ñoom ñoo ko doon def ak kuñ man di doon nag waaw loolu lii mooy sunna sunna kenn du ko bàyyee parce que sëriñ diw wala moom nee nañu nettali nañ ci moom loolu waxoon naa la ku am personnalité loolu doonoo koon sax nettali wala ku yeew waaw lépp loo xam dañ lay nettali circonstance boo xam ne yoneen saa salaam da cee def dara ñu naan la sëriñ diw circonstance boobu def na fi lu wuteeg li yoneen saa salaam def yow boo ko xamoon waroon ngaa am kersaay di ko nettali waaw waroon ngaa am kersaay di ko wax te jàpp ne nettali boobu rek loolu problème bu rëy la te suu adab la ñuy wax mbir yoneen saa salaam ngay wax naan sëriñ diw nee na waaw kon wala def na lu wuteeg loolu waaw bu boobaa nag mën nañ ko utal ngànt mooy amaana xamu ko woon waaw comme que gars yi ñun war ñoo jàpp ne boo nee amaana xamuñ ko woon loolu moo gën a garaaw sax ndax i dama ne sëriñ diw mi nga xam xamuloon li ma ne la après am nañu ko gën a màgg fuuf fuuf ñoom imaamu Malik yoo xamante ne ñoom imaam Ahmad bañ lu dudal ngantal na ne amaana Malik xam xadiisu Abu Rafi' bi da ko Rafi' euh, bi da ko da ko jotewul waaw bam ne dañoo yor ay gëléem yoo xamante ne nii dañoo jekki ñu ñu sumaal mooy jurit waaw daw bëgg a dugg ci àll beeg yooyu yeneen saa salaam digal leen ñu ñu ñu ñu jëfalante moom ko mu rëbb imaam Maalik da doon wax ne loolu non non mais sauf que imaam Ahmad da li li ñu am njort bu rafet ci imaam Maalik de mooy hadis boobu da koo jotewul kese moo tax mu wax contraire bi nga xam nañ imaam Maalik ni ñu ko xamee du xam ne yeneen saa salaam lii la wax muy wax lu contraire waaw yow kookoo raw fuuf ki ngay wax ëpp ko ci ci bépp domaine nag xam-xamu zaahir te moom la ñuy wax loolu nga am waaye waaw ñun gànt boobu lañ ko mën a amal <laughs> te ne bon amaana xamul woon lii te loolu mooy li gën woyof luñ ko mën a waxal sinon bu doon ne xam na ko ba pare def leneen loolu moom da koy dégradé moom waaw ak ci tayet waaw mais nag man na ko xam def parce ay circonstances sax mu def leneen mais bu boobaa man na ko leeral te tamit dinañ xam ngàntam mais daal lu mu ci man di dem ngàntam loolu dañ koy bàyyeeg moom mais ñun on n'est pas euh, ci ngàntu keneen ci ngantu kenn waaw ku am ngant ñu bàyyi laaj sa ngant mais ñun ñii moom lii la ñuy doxee quoi insha allahu tabaraka wa taala moom la ñuy nettali ngante ay nee ni a nettali waaw lii mooy li nga xam ne mooy sunna jaar boo ñëwee ci dëkk sa dëkk nga agsi mooy bu dee jàkka ja fekk na ñu ubbi ko ah nga dugg fa julli ñaari ràkk waaw sant ko borom bi waaw bu leen da nëbbu bëggoo ko la gis ah loolu sa affaire la waaw mooy euh, <laughs> boo ko doxawul kan nga def waaw ah mooy mooy nga sunna rek defaroo sunna waaw mais nag kenn du la ci na nag bindal nañ la bàkkaar kaay nag yow tay nga dee nag <laughs> yow yow yow la quoi yii yëpp ay sunna la ci kon nit ki bu dee day dégmal dell si waaw waaw <laughs> waaw waaw waaw kon loolu mooy bunt bi bii di ñëw nag ñu gis dernier bunt insha allahu taala ci téere bi muy bi ci tegu te mooy tëj suñu kitaabu aadaabi safar insha allah wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana